أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة fa ashaabul maymanati ma ashaabul maymana wa ashaabu wa ashaabul mash'amati ma ashaabul mash'ama was-saabiquuna as-saabiquun ulaa'ika al-muqarrabuun fii jannaati n-na'iim sullatun mina l-awwaliina wa qaliilun mina l-aakhiriin alaa sururin mawduunatin متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين laa yusaddacuuna canhaa walaa yunzafuun wa faakihatin mimmaa yataxayyaruun wa laxmi tayrin mimmaa yashtahuun wa xuurun ciinun كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم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 alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu ma yukrahu min hamli silaahi fil iidi wal haram buntu bi nga xamante ne moom mooy leeral ci li ñu sib ci yanu bi nga xam ne moom yor yi nga xamante ne moom la ñuy yor ay ngànnaay ci bisub iid ak ci xaram makka bi gisoon nañ ci wax xasan imam imam xasan al basri rahimahullahu taala bi nga xamante ne moom lay wax ne dañ koy tere dañ ko tere bisub ayit ba mu des su fekkente ne da ngay eh, dañoo ragal aw noon naka noonu xadis bi nga xamante ne eh, sayyidina Umar ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma bi la ñi nga xamante ne moom la doon wax Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi naan ko yow yaama maanaam bi nga xamante ne ci lañ ko jam ci tànk bi mu ne yow mi ya yow yow mi yaama jam ngir ne yow yaay ki nga xamante ne yow yaa digle ñu yanu euh, ngannaay ci bis bii nga xamante ne daggonul ñu yanu ci ngannaay loolu day tegtale xaraam bi nga xamante ne moom la xaram moom ngir jëfandikoo jum jëfandikoo baatu laa yaxellu maanaam euh, te ni nga xamante ne tamit moom mooy tere gi nga xamante ne moom lañ ko tere tamit ci xaramu Makka bi loolu gisoon nañ ko ci ñaari riwaayaat yi nga xamante ne moom la ko imam al-Bukhari indi baari gisoon nañ ci baabu tabkiiri ilal iid buntu bi nga xamante ne moom lay wax ci teel bi nga xam ne moom lañ war a teel dem ci julli iid gisoon nañ ci wax bi nga xamante ne moom mooy moom mooy muallaq bu ah, sayyidina Abdullah ibn Busr radiyallahu anhuma bi nga xamante ne ci la wax na ñoom dañ ko daan teel a def dañ ko daan teel a pare naga noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu bi yenente bi alayhi wa alihi wa sallam di wax ci xutbaam naan inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narja fanaan xaar maanaam li nga xam ne mooy naka njaal biir li nga xam ne moom la ñuy tàmbalee ci suñu bis bii mooy dañuy julli topp ñu daal di dellu nag daal di daal di daal di loj gisoon nañ ci bunt yi nga xamante ne moom mooy wax ci ngëneelu jëf yi nga xamante ne ñoom la ñuy jëf ci bis yi nga xam ne mooy ayyaamu tashriq wax nañ ci bis ci say hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi muy wax naan bis yi nga xamante ne moom mooy ayyaamul ma'lumaati yi alquran di wax mooy bis ñu xam ya moom mooy bisu bis mooy mooy mooy mooy fukki fanu euh, maanaam yi nga xam ne ñoom ñooy fukki euh, fan yu njëkk yi ci bisu ci ci weeru dul xijja amma alquran fi mu wax naan ayyaamul loolu bis yi nga xamante ne la ci nam moom mooy ayyaamu tashriq mooy ñetti fan yi tegu ci tabaski naka noonu euh, gisoon nañ ci tamit xaj wax na yi nga xamante ne moom lañ daan wax naan ci bis yooyu sayyidna euh, Abdullah ibn Umar ak sayyidna Abu Hurayrata radiyallahu anhum ñoom dañ ci daan génn ci marché bi ci jabaar di di di di nit ñi di kabbarandoo ak ñoom gisoon nañ tamit ne sayyiduna Muhammad ibnu Ali ibnu Husayn ibnu Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu moom ñoom da moom def daan wax daf ko daan daf ko daan def sax xataa ci ginnaaw naafila bu ne gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne day wax ne ci fukki fan yooyu euh, maanaam ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom moo ci nekk te comme gënal googu nekk na ci comme li yenente bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam ne jëf yi gën moom mooy jëf yi ñuy jëf ci bis bi ci fukki fan yooyu te sax xatta jihaadu fi sabilillah loolu moom moo ko gën mbete xanaa xanaa ba mu des ki nga xamante ne moom daal moom dafa génn ànd ak bakkanam ànd ak ak jëmmam ji ànd ak àllam yëpp daal lépp nag mu daat ko ciy sacrifice mu jeex ci yoonu yàlla kooku daal moom moo gën la jëf amma kon loolu mu day wane tamit ne bis yooyu maanaam kabbar ci maanaam comme que jëf ju nekk daf ciy baax te zikar tudd yàlla ak màggal borom bi subhaanahu wa ta'ala moom bokk na ci gën yi jëf yi nga xamante ne ñoom ñoo am loolu comme tamit moom mooy li nga xamante ne tamit loolu loolu moo tax imam al-Bukhari indi xadis boobu fii rahimahullahu ta'ala léegi nag mu daal di ci teg ne baabu takbiri ayyaamu minan wa idha ghadaa ilaa arafa mu ne baabu buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne at takbiri ci di kabbar yi ayyaamu minan bis yi nga xamante ne moom la ñuy nekk minan mooy al-mabitu fi minan maanaam yooyu nag nelaw maanaam fanaan yooyu ñuy fanaan ci minan dafa nekk loo xamante ne du war waaye dafa nekk maanaam loo xamante ne sunna la yenn Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko waxoon pour muy toppatoo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Kaaba ga maanaam ak ndox mi nga xamante ne moom moo fa nekk te loolu bu fekkente ne moom la waroon a nekk mi naan nekku fa su doon farata la maanaam kon foofu lay daal di nekk te du dem Minan loolu moom moo tax maanaam fanaan yi ñuy fanaan Minan mu nekk na waaye nekkul li nga xamante ne moom mooy lu war ci xaj bi naka noonu tamit sunna la yoo xamante ne sunna yu dëgër comme ni nga xamante ne noonu la ràññee ko beneen bi ci des moom mooy fan yi nga xam ne moom la ñuy fanaan Minan mooy ginnaaw bisu Tabaski ak ñeenti fan ñetti fan yi nga xamante ne ñoom ñooy ayyaamu tashriq yooyu ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom la ñuy fanaan ci Minan loolu moom moo tax ñu ayyaamu tashriq ñu koy wax ayyaamun ma'dudaat di ko wax ayyaamu minan de de maanaam mu nekk euh, ci benn bés bi maanaam même bés yi mu ne wa iza ghadaa ak bu ñu xëyee ilaa ilaa arafa jëm ci arafa maanaam loolu tamit moom mooy wax bis bi nga xamante ne moom la ñuy taxaw muy alwaq alwaquuf fi arafa loolu mu ne kabbar yi dafa nekk loo xamante ne dafa ràññeeku loolu mooy waxu li ëpp ci borom xam-xam yi comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu ci fuqaha u hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabila rahmatullahi alayhim ne li nga xamante ne moom mooy kàbbar yi ci bis yooyu lay tàmbali ci bu ñu xëyee ci arafa amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne kàbbar gi mi ngi tàmbalee su fekkente ne maanaam bis bi nga xam ne mooy yawmu naxri bis bi nga xamante ne mooy bisu Tabaski gi ci tisbaar gi maanaam ci tisbaar gi ci maanaam foofu buñ jullee ba noppi ci la ñuy tàmbalee kàbbar ginnaaw julli gu jot comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal minna amma fi nga xamante ne tamit foofu lay yem foofu tamit boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha lu ëpp ci borom xam-xam tamit dañ cee dëppoo ci ne ñi ngi koy yemale ci tàkkusaan bis bi maanaam ci bis bu mujj ci ayyamu tashriqi maanaam moom muy fukkeelu fan bi ak eh, ñett maanaam loolu moom maanaam ci zulhijja ci bisu ci weeru aj bi amma ñi nga mooy weeru tabaski amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ koy yamale ci beneen maanaam ci fajar gi ci beneen bés bi maanaam ci fajar ga ca tegu wallahu aalam waaye ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala li nga xamante ne noonu la waxee ni wa iza ghada ila arafa ak suñu xëyee dem ci arafa loolu day tekkale ne mazhabu jumhur mooy li nga xamante ne moom la gën a dëgëral loolu moom moo tax mu indee ko nii mu ne wa kaana Omar Seydina Omar de nekkoon na radiyallahu taala anhu yu kabbiru daan kabbar fii qubbatihi ci qubba gi mu daan nekk maanaam moom mooy benn xeetu dóom lay doon maanaam benn eh, xeetu tant gu ndaw lay doon maanaam moom la ñuy wax qubba bi mi nan boo xamante ne nekkoon na mi nan fa yasmahu doon na ko déglu ah doon na ko dégg ahlul masjid wa jàkka je fa yukabbiruna ñoom it ñu kabbar wa yukabbiru moom it mu daal di kab mu daal mu daal di kabbar itam ahlul aswaaq ñi nga xamante ne ñooy ñooñu jaba jaya maanaam moom mooy ca jàkka ca ca marché ya ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk itam ñoom itam ñuy daal di kabbar hatta mbete tar tajja muy daal di riir minan minan takbiran ci kabbar ga kabar kabbar maanaam loolu tamit day tegtale comme niñ ko waxee maanaam li nga xamante ne moom mooy zikkar ci mbooloo maanaam di zikkarandoo mbooloo di wax ca kaw loolu dafa nekk loo xamante ne sunna la te lu lu mën naa ne maanaam te it def giñ koy def ci minan ak def yi nga xamante ne moom lañ koy def ci ginnaaw julli comme ni ko sayyidna Abdullah ibn Abbas waxe radiyallahu anhu bi nga xamante ne nee na noonu laa daan xam ne ni julli gi jeex na ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ni ri liiru kab maanaam zikar yi nga xam ne moom lañ daan sikarandoo yooyu yëpp day tegtale ci anam gu leer ci ne kon zikar maanaam ci mbooloo loolu mën naa ne ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay hadith la yu koy tegtale mu ne wa kaana ibn Umar ko sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma moom day yàq yu ka nekkoon na koo xam ne yu kabbiru daan na kabbar bi minan te minan tilkal ayyaam yooyu la fan maanaam fan yooyu yëpp muy ayyaamu minan yi maanaam dafa daan kabbar loolu euh, li nga xamante ne nag euh, minan boog li tax ñu tuddee ko minan moom mooy tuur gi ñuy tuur deret yi maanaam tuur gi maanaam euh, ndax comme maanaam ndax luy tuuru loolu moom moo tax maanaam comme nga Alxuraan wax min nutfatin iza tumna maanaam nit ki ñu ko bindee ci toq ndox idaa tumna buñ ko tuuree maanaam moo tax minan nag kom deret yi dañ koy tuur foofu moo tax ñu tuddee ko minan maanaam mu ne wax xal mu ne loolu daf ko daan def te moom sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala ma da daan kabbar foofee wa xalfa salawaati ak ginnaaw julli yi tamit maanaam naka noonu ginnaaw julli yi ci la daan kabbar mu ne waala firaashi yi ci kaw lalam itam da daan kabbar wa fii fustaatihi ak ca fustaatam maanaam mooy pavillon bi mu doon ne tamit def ci daan kabbar maanaam wa majlisihi ak jotaayam wa mamshaahu ak dox bu daan dox itam tilkal ayyaami ci fan yooyu jami'an mboolem seen maanaam mooy foo ko fekk dan maanaam da daan kabbar maanaam kon kabbar gi yemaliwu ko woon rek ci waxtu julli yi moom sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma lii tamit dafa bokk ci li tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullah mooy ne moom li nga xam ne moom mooy gis-gisam mooy ne dañ koy kab maanaam kabbar gi amul limite maanaam duñ ne rek ginnaaw julli lañ koy def saa su nekk comme ni nga xam ne noonu la nekkee waxu borom xam-xam li ci ëpp rahmatullah alayhim comme niñ ko gise woon ci ñu jotaay yi weesu waaye li nga xamante ne moom mooy ne yoonal bi ñu yoonal kabbar gi du rek ginnaaw julli gi waaye ci jamono yëpp la comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala maa doon defee beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo mat a leeral ci masala yii moom mooy ne kabbar googu lan moom mooy atteem li nga xamante ne ñoom ñooy ñi ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim muy fuqaha shafi'iyyi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne sunna la amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mandub la maanaam mooy mustahab lu ñu sopp la maanaam eh, ñi nga xam ne kon ñoom ñooy shafi'i ak hanabila yi rahmatullah alayhim ngir takkoo gi ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takkoo moo tax amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam digle ko moo tax kabbar yooyu ñuy kabbar ginnaaw julli gi nekk loo xamante ne man dóob la maanaam gisoon nañ ne fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom ñoo teqale diggante man dóob ak fati maanaam ak maanaam man dóob ak fatila ak mustahab ñoom benn la ci ñoom amma sunna maanaam moom moo a dëgër fa ñoom ak li nga xamante ne nag moom mooy euh, E, e, e, tatawwa tatawwa moo gën a néew ci ñoom mooy lu ñu coobare woo raxiba moom mooy fajar gi moom benn rek la mooy jul ñaari rakkay fajar maanaam yooyu ay mbir la yoo xamante ne fuqaha u maliki yi ñoo am yooyu xeetu tekkantal rahmatullahi alayhim maanaam kon bu boobaa dañuy wax ne ñoom ñii bokk li ñu jàppee maanaam bu dee fuqaha u shafi'i ak xanaa bi lay rahmatullahi alayhim ñoom sunna ak manduba ak yooyu fàddala yooyu benn la maanaam sunna ak man mandub ak fadila kon ñoom benn la ci ñoom kon boobaa mëneef naa gis ne li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo bokk gis-gis ci wàllu googu amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha o hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu waajib la maanaam yëggul maanaam nekk farida farata waaye waajib la ngir ne alquran moom moo wax ne wazkurullaha fi ayyaamin ma'dudat maanaam na ngeen tudd yàlla ci fan yi nga xamante ne ñoom ñooy fan yu limu yi te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def koo takkoo loolu day tegtale kon ci anam gu leer ci nekkoon kon waajib la ngir ne amul lenn loo xamante ne moom moo ko jëlee ci waram indi ko ci maanaam nekk loo xamante ne dafa tax ñu war koo mën a sopp waaye li nga xamante ne euh, amaan na mooy li gën a moom mooy ne euh, maanaam mooy ne rek dañ koo sopp comme ni nga xamante ne noonu la nekkee waxu lu ëpp ci borom xam-xam yu rahmatullah alayhim ngir ne su doon ne farata noonu su doon ne war kon de yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam maanaam kon doon na ci insister ne faw ñëpp war koo def te képp ku ko bàyyi itam maanaam dafa am lu la ciy fekk waaye loolu comme que gisuñu ko ci waaye ñoom mën nañoo daal di wëlbatiku daal nañu al amru yaqtadil wujubi eh, illa iza eh, eh, na al amru yaqtadil wujubi illa iza sarafahu sarifan anil wala boog ila ila ila ila nat bi awil ibaaxa maanaam ne ndigal daal moom day waral ak war ba keroog ñuy am loo xamante ne daf koy teg teg day koy yëkkati jële ko ci war yóbbu ko ci sopp wala boog ci dagan gefe waaye nag lii tamit ala kulli ak lu mënti xew mbir la moo xamante ne yelloowul jullit di ko bàyyi comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ ko xamee mu ne wa kaanat te nekkoon na Maymuna sayyidatuna Maymunata radiyallahu anha mooy bintu euh, bintul Haaris al-Hilaaliya radiyallahu anha nee na tukabbiru daan na kabbar yawman nahri bisub tabaski gi maanaam bisub loj gi mooy gi wa kunna te nekkoon nañ an-nisaa'u jigéen ñi maanaam jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam muy mooy ci làkk akaluunil baraaxis maanaam euh, làkk boobu moo tax ñu ne wa kunna nisaa'u maanaam ñoom nit jigéen ñi nekkoon nañ yu kabbir na daan kabbar xalfa Abaan ibn Usmaan ci ginnaaw Seydina Abaan ibn Usmaan di doomu Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala génn téeméer at ak juróom ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, nañu ko euh, moom mi di doomu Seydina Usmaan bi radiyallahu anhu te hadiis nekk ci kutubu sitta wa Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala ta'ala anhu moom euh, layaali tashriqi bis guddi yi nga xamante ne ñoom ñooy guddik guddi yi nga xamante ne ñoom ñooy guddik eh, tashriqi ñoom eh, daan nañ julli ma ar-rijaali ànd ak jigéen ñi fil masjid maanaam daan nañ kabbar ma ar-rijaali ànd ak góor yi fil masjid ci jàkka yi maanaam kon ñoom li nga xamante ne noonu lañ daan eh, dañ daan tari ma dañ daan kabbar ak jigéen ñi loolu beneen bi ci def moom mooy kon li nga xamante lii day leeral tamit ne jigéen ñi dañ daan bokk ci kabbar yi waaye mu am mbir moo xamante ne mat naa bàyyi xel li nga xamante ne moom li nga xamante ne moom mooy kon euh, jamono jooju nga xamante ne euh, maanaam bis yi nga xamante ne moom mooy bisu euh, ayyaamu tashriqi maanaam kon kàbbar yi ci kàbbar góor ñi ak jigéen ñi ñoo ci bokk naka noonu bisu tëbaski bu ñu toogee di sikar góor ñi ak jigéen ñi maanaam kabbar yooyu nga xamante ne moom la ñuy kabbar laataa imam bi di di ñëw maanaam yooy tamit jigéen ñi ak góor ñi ñoom ñoo ci bokk waaye nag du jigéen ñi ñoom bu koy tari faw ñu daal di ànd ay góor naka noonu tamit ñoom bu ñu koy wax maanaam ci suuf la ñuy wax waaye góor ñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ci kaw kon lool moom moo tax ñuy wax waaye ñu ne jigéen ñi ñoom ñu koy waxandoo ci kaw ak góor ñi di ci karandoo loolu amul kenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ñu njëkk ñi ci ñu mujj ñu ko ko daganal comme ni nga xamante ne noonu la nekkee lu leer wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab li haddathana abu nu'aym te moom mooy al imam al fadl ibn dukayn eh, ibn hammad eh, al qurashi al mula'i rahimahullahu ta'ala di waa comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon moom mi ngi gane adduna téeméer la ak fanweer ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi euh, gane adduna mi ngi génn adduna ñaat téeméer la ak fukk ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa bokk ci sëriñu imam al-Bukhari yu mag yi mu solo ci moom téeméeri xadis ak juróom-ñeent fukk amma ñi nga xamante ne eh, eh, naka noonu noonu la xadis mi nekkee tamit ci kutubu sitta maanaam imam ma imam eh, maanaam moom rek moom moo maanaam imam al-Bukhari rek moo solo moom ci amul kenn ku dox ci seen diggante mu ne qaala haddathana Malik ibn Anas te moom mooy imamuna Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir al-Himyari rahimahullahu ta'ala al-Asbahi moom muy abu abdullah di waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam gane adduna ci juróom ñeen fukki at ak ñett jàpp juróom ñeen fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna téeméero ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathanii Muhammad ibn Abubakar as-Saqafi te mooy abu abdullah Muhammad ibn Abubakar ibn Awf as-Saqafi Eh, bokk ci siqaat yi nga xamante ne ñoom ñooy waa madinatul munawwara yi ala saakini afdalu salaatu eh, wassalaam eh, comme ni nga xamante ne moom le imam az-Zahabi rahimahullahu taala nee na mu muwassaq lahu hadithun fi tahlil yawmi arafa maanaam kon moom Hijaaz yi maanaam mu nekk moo maanaam kooku maanaam mooy waa mm, nekk ku ñu wóolu waaye xadiisam moom la am maanaam ci téere yi maanaam am na maanaam mooy xadis bi nga xamante ne moom mooy wax bii nii ci yow bisub arafa mu ne qaala nee na sa'altu euh, laaj na Anas ibn Malik muy sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu muy euh, sayyidina Abu Hamza Zul Uznayni ni ta'ala anhu moom gane adduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna juróom-ñeent fukki at juróom-ñeent fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadis am nekk ci kutubu sitta lu tollook ñaar téeméeri nit solo ci ay moom ay xadis moom mu di nekk ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn. mi euh, nga xamante ne mooy imaam Buxaari ak imaam Muslim dëppoo moom mooy téeméeri xadis ak juróom-ñett fukk imaam Muslim moom euh, ñoom ñaar ñoo dëppoo ci loolu imaam mus imaam ci juróom-ñett fukki xadis imaam Muslim dëppoo ci juróom-ñeent fukki xadis euh, ci na Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa nahnu nee na maa ngi koy laaj wa nahnu fekk ñun ñaar ñii gaadi yaani ñi ngi xëy min minan jóge ci Mina ilaa Arafat jëm ci Arafat yi maanaam eh, bi ñuy dem anit maanaam ma laaj ko lan mu ne anit talbiyati ma laaj ko ci wàllu li nga xamante ne moom mooy talbiya moom mooy comme li ñuy wax labbayka allahumma labbayka labbay la sharika laka labbayka maanaam ma laaj ko ne ko ah, loolu ana lan moom mooy li nga xamante ne moom kay kay fa ana naka takuntum moom ngeen doon nekk tasna'una doon ko def ma nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne kaana nekkoon na moom yu labbi doon wax doon def talbiya boobu naan labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak bu loolu lañ daal mu ne noon naan nañ ko def mu ne doom mu ne kaanal yu labbi mu labbi ki nga xamante ne moom mooy mooy al mu labbi mooy ki nga xamante ne moo daan wax labbayka maanaam kii wuyu laa yunkaru doo doo deeful woon ci moom waaye wayu kabbiru daan na kabbar tamit al mukabbiru ki nga xamante ne moom moo daan kabbar falaa yunkaru daanuñu woon dingat alayhi ci moom maanaam li nga xamante ne moom la ci namm mooy de kenn ku ci nekk sikkar bi nga daan def kenn dunul doonu duna ci woon dingat ci buñ daan xëy di dem arafa waaye loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li nga xamante ne moom lañ saxalte ni loolu moom ku mel ne imam al-Khattabi rahimahullah li mu ne li sax ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne bañ bu ñuy dem arafa ba ba ñuy yegg arafa la maanaam talbiya rek la ñuy def maanaam dooñu def doon def kabbar li nga xamante ne nag mooy waxu sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu li muy tekki mooy ne kenn maanaam mooy ne ki nga xamante ne moo daan def talbiya di wax labbayka allahumma labbayka maanaam euh, wala boog keneen ki nga xamante ne maanaam mooy kii def kabbar di zikar wala muy zikar beneen zikar mooy ne daf koy def di ko booleeg talbiya bi maanaam di ko booleeg wax ji muy wax labbayka allahumma labbayka maanaam loolu la ko daan booleel maanaam mooy day day soxlaa si kar leneen daal di koy si kar waaye terewul maanaam talbiya bi daanu ko bàyyi maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ci namm waaye namm ci ne maanaam daf doon bàyyi labbayka bi carrément di wax allahu akbar allahu akbar kabira ak yu mel noonu wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko solowaat hadith numéro 1659 imaamu Malik bi nga xamante ne ci moom lañ soloo xadis bi ci Muwatta am solo na ko xadis numéro 951 imaamu Muslim solo na ko 1285 imaam euh, An-Nasa'i mi ngi ko solo xadis numéro 3000 ak 3001 imaam Ibn Maaja solo na ko xadis numéro 3008 imaam Ahmad Ibn Hanbal solo na ko xadis numéro 12069 12493 ak 13521. kon ñoom ñii ñoom mooy ñi waa ashaabu kutubu sitta kon ñoom ñëpp solo nañ ko moom def imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' wa qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim nañ ci Muhammad bi ban Muhammad la ndax Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari maanaam moom ci jëmmi boppam la wala boog Muhammad ibn uh, uh, uh, Yahya az-Zuhali rahimahullahu taala di imam ak faqih di borom xam-xam muhaddis waa Naysabur rahimahullahu taala di sëriñ ci imaamu muslim ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Naysaburi rahimallahu al-jami' moom nag ci sëriñu imam al-Bukhari yi la bokk imam al-Bukhari solo na ci moom xadis yu bari waaye eh, te ci Sahih bi tamit na ci moom ay yenn ci ay xadis ah, waaye imam muslim maanaam ci sëriñam yu njëkk yi la bokkoon nekk sax sëriñam bu mag a mag a moom mooy ki nga xamante ne moom moo waxoon. bi imam al-Bukhari di ñëw na Naysabur ne tey imam waa adduna bi mi ngi ñëw na ko ñëpp teeru maanaam moom ba nga xamante ne buntu dëkk ba maanaam daanaka kenn xajatu fa woon ci ñi nga xamante ne noonu lañ ko nettalee ba ñu xëyee imam al-Bukhari rahimahullahu taala xam nga moom boroom xam-xam maanaam foo ko fekk day samp daara maanaam day samp maanaam mu samp jotaayam ah, mu gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa dëkk maanaam ñëpp kero ci imam al Bukhari lañ jànge maanaam ci lañ dem maanaam dem fekkee jotaayam maanaam loolu nag maanaam doxoon digganteem ak Muhammad maanaam euh, te imam Muslim ci ñoom la bokkoon maanaam ak ba am xew-xew daal yu xewoon seen diggante ba imaamu Muslim ñëw fekk mu ne képp koo xamante ne da nga demoon bàyyi sama daara ji dem ci imam Muhammad ibn Ismaïl nga dem toog daaraam de maanaam léegi man maa ngi lay ñaan nga jóg nga dem sa yoon fekk imam Muslim dafa dellu si woon mu imam Muslim yëg ne ndekete moom la ñuy waxal mu daal di dem ñëw dellu si waat ak mbaam bi nga xamante ne ci la sofoon maam téere yi maam hadith yi mu jàngoon ci moom mu suuf ko ci mbaam lépp suuf ko ci mbaam ñëw delloo ko ne ko am maanaam imam Muslim dafa nekkoon koo xamante ne dafa bari woon caractère maanaam rahimahullahu taala moo tax ci seen diggante maanaam loolu moom maanaam mbir yooyu doxoon seen diggante nag moo taxoon imam imam al Bukhari maanaam maanaam imam Muslim soloowul ci imaamul Bukhari soloowul tam ci Muhammad ibn Yahya az-Zuhali maanaam soloowul ci kenn ci ñoom ñaar maanaam sëriñ la nag ci imam al Bukhari mi ngi imam moom moo génn àdduna tuuti ginnaaw imam al-Bukhari ci ñaar téeméeri ak juróom fukk ak juróom ñett maanaam deux cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax xadiisam imam al-Bukhari moo ko solo ak waa ak ak waa ashaabu sunan moom imam Abu Dawud moom Tirmidhi moom Nasa'i ak imam Ibn Maaja imam Muslim solowul xadiisam loolu nag maanaam ngi imam al-Kirmaani euh, rahimahullahu taala moom nee na Muhammad ibn euh, euh, Yahya az-Zuhali bii la waaye amaan na li gën a wér bu ñu xoolee ni nga xamante ne moom mooy li ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo solo hmm, riwaaya bi maanaam ngir ne lii ci yenn nus nusxa rek la am te moom mooy nusxatu karima eh, ak eh, bu eh, ak bu abul abu abu abu bu ak ak ak bu abu zar maanaam ci ñoom rek la seen riwaaya nekk waaye am ñi nga xamante ne bu ñu xoolee ku mel ne al asili rahimahullahu taala moom bu mu ko solowee ci lenn ci ay sëriñam dafa ne haddathana Muhammadul Bukhari maanaam kon mu daal di leer ne kan la imaam al Bukhari la moom ci jëmmi boppam maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom moo solo xadis bi rawatina ne am na ñeneen ñoo xamante ne solo nañ xadis bi te gis nañ ne moom ci imaam al Bukhari la ko jëlee rawatina ne Omar ibn Hafs maanaam kan la mooy ci ki mu jëlee ci moom kooku sëriñu imaam al Bukhari la gis nañ ko gisati ko ci Sahih bi moo ne qaala haddathana Omar. ibn Hafs te moom mooy Abu Hafs Umar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya an-Nakha'i maanaam muy Abu Hafs di waa Kufa rahimahullahu ta'ala ah, moom ah, imam al-Bukhari ak imam Muslim ah, solo nañu mm, ci ci ci moom maanaam ñoom ñoo solowee ci moom amma ñi nga xamante ne imam maanaam waa ashaabu sunan lañ ñoom tamit solool nan ko ay xadis ba mu des imam ibnu maaja rahimahullahu taala ci kaw loolu xadis yi ñu ngi ci kutubu sitta ba mu des eh, ci sunan ibnu maaja rahimahullahu taala moom ci kutubu sitta yëpp téeméeri xadis la ci am ak fanweer ak juróom eh, imam maanaam ci saxeex ci ñaari saxeex imam al-Bukhari solo na ci moom maanaam juróom-ñett fukki xadis ak juróom-ñeent imam Muslim solo na ci moom fukki xadis ak juróom Euh, kon euh, moom mi ngi génn àdduna ci li imam al Bukhari rahimahullahu taala wax nee na ci ñaar téeméerelu xadis ak ñaar fukk ñaar imam al Haafizul Ayni nag rahimahullah nee na ci ñaar téeméer ak ñaar fukk juróom benn la génne àdduna euh, waaye imam az-Zahabi tamit nee moom kenn maam solo wuñu ci moom lu dul lan lu dul solo luñ ko loo dul ci baayam maanaam ci baayam rek la la lañ ko solool ay xadis te lu bëri tamit la solowee ci moom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee mi ngi génn àdduna fekk mu am juróom maanaam luy ci juróom fukki ak juróom ñaar ca Kufa rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana abi mooy sa baay nee na maanaam moo ñu nettali comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci waxu imam a zahabi bi ci baayam daal lañ lay solowee maanaam waaye lu bari nag la solo ci moom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 génn àdduna téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith am nekk ci kutubu sitta an Aasim te moom mooy ah, Abu Abdurrahman dañu Abu Abdullah Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwal rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer at ak ñeent fukk ak benn di waa Kuufa moom eh, eh, di waa Basra bokk rahimahullahu ta'ala ay hadith am nekk ci kutubu sitta an Hafsa te moom mooy bintu Sirin Eh, di eh, ummul Huzayl Hafsata bintu Sirin al ansariyatu di waa Basra radiyallahu ta'ala anha génn comme moom moom muy muy ku màgg comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee génn at ginnaaw téeméeri at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam-xam fiqh yu mag yi comme ni nga xamante ne eh, noonu la ko Iyaas ibn Mu'aawiya waxe rahimahullahu ta'ala ne ma adraktu ahadan afdaluhu ufaddiluhu alayha amul kenn koo xamante ne fekkee naa ko koo xamante ne moom lay gënal ci kawam te sax euh, bañ ko laajee ne ko sax mbete xanaa ñi nga xamante ne mooy ku mel ne ñoom Muhammad ibn Sirin ak ñeneen mu ne ah même ñooñu sax du ma leen ko gënale euh, ci seen kaw mi ngi jàng maanaam mokkal na Alquran euh, fekk mi ngi am fukki at ak ak ñaar dund na juróom-ñaar téeméeri at comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alayha mu ne an ummu atiya radiyallahu taala anha moom mooy sayyidatuna xaqa comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe Nusayba moom mooy dàqante moom mooy turam maanaam ñu koy xaqa maanaam di ko ko dàqantele waaye Nusayba moom mooy turam radiyallahu taala anha al ansari eh, bint Ka'b Nusayba bint Ka'b al ansariya radiyallahu taala anha di saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam te ne gisoon nañ ay xadiisam bi ñu nekkee ci euh, kita kitaabul ghusl ah, moom radiyallahu ta'ala anha moom gën mi dund na ba ci juróom-ñaar fukkeelu at yi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamante ne moom lañ solo ci moom yëpp ci ay xadis mooy ñeen fukki xadis imam Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci juróom benn imam al Bukhari wéetoo na eh, ci benn imam Muslim wéetoo ci beneen xadis euh, amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solowee ci moom muy Seydina Anas ibn Malik Seydina ak imam Muhammad ibn Sirin ak Hafsa bintu Sirin ak ñeneen ñu mel ni ñooñu ci kibaaru taabi'in radiyallahu ta'ala anil jami' annaha qaalat moom sayyidatu Ummu Atiyya radiyallahu anha nee na kunna nekkoon nañ ñu umaru di ñu dig dañ ñu digal daan nañ ñu digal maanaam moom mooy ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an ci ñuy génn yawmal iid bisub iid muy maanaam ki ak korite hatta mbete nuxrija ñu génn sax al bikra ki nga xamante ne moom mooy jànka jànka bi maanaam mooy xale bu ndaw bu jigéen bi min xidriha ci ruqam sax maanaam ci tante boobu nga xam ne moom la am ci roqu ci roqu néeg bi euh, hatta mbete nuxrija ñu daal di génne al xuyyadu jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan amee mbërëk gis nañ tamit xadis bi yaakaar naa ci kitaabul xayd tamit maanaam fayek Euh, fayakun fay kun na ñu daal di nekk xalfan naas ci ginnaaw nit ñi maanaam ñoom daa ñu daal di nekk ci ginnaaw nit ñi du ñu dugg nag ci jàkk ji bu dee ci jumaa ji bu dee jumaa la waaye ci place yu jullikaay bi dañ daan nekk ñoom ca ginnaaw fayu kabbir na ñoom ñuy kabbar bi takbiirihim ci seenu kabbar ñoom maanaam kon ñu gis li tax imaam al-Bukhârî rahimahullahu taala indi ko mooy ne ñoom tamit dañ daan bokk ci kabbar mooy te loolu bokk na ci liñ ci xame mooy di jigéen ji di gis mbërëg maanaam du sikar du nekkut loo xamante ne luñ koy tere la maanaam li nga xamante ne kon moom mooy li li maanaam liñ koy tere moom mooy jàng alquran ci li ëpp ci waxi boroom xam-xam yi rahmatullah euh, rahmatullahi alayhim comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci tekkantal gi fuqaha u maliki rahmatullahi am ñoo ko moy muy jàng alquran su dee dafa ragal a fàtte comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon mu ne waye doona ñuy ñuy ñuy ñuy ñaan maanaam biduwaayihim ci seenu ñaan yooyu yëpp yar lu tax mu ne yar juuna ngir yaakaar gi yaakaar barakata barke bi nekk ci zalika al yawm boobu la bis wa tuhratahu ak laab gi nga xamante ne moom moo ca nekk muy laabal gi nga xam ne moom lay laabal nit ñi ci bakkaar ak laabal gi nga xamante ne moom lay laabal jëmm yi di leer gi nga xamante ne moom moo ci nekk barke bu màgg boobu loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah maanaam mu lool tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne nu ko ñëpp fekke loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne bépp jotaay boo xam ne jotaay barke la maanaam dafay yelloo ci maanaam nit ñi maanaam di fa teew muy jigéen ñi xattaa xale yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee même bu fekkente ne jigéen la ñuy gis mbaax maanaam loolu tamit daf koy tegtale maanaam te ngir ne du jëmmi bis bi moom moo tax waaye barke ba ca nekk loolu la wax ne moom moo tax ak laab gàncax laab te loolu dara jiitu wu ci jotaay yi nga xam ne ay jotaayu xam-xam lañ ak ay jotaayu sikkar wallahu a'lam hadith bi imam al i indi woon na ko hadith numéro 324 351. Euh, dana ko indiwaat léegi ci 974 980 ak 981 dina ko indiwaat tamit ci xadis numéro 1652 euh, imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 890 ñetti yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1136 imaam An-Nasa'i indi na ko imaam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 539 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 390 1557 ak 1559 imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 1307 ak 1308 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 20789 20793 20797 20799 ak 27309 ko ñu gis na waa xaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahmatullahi ala al-jami' ne baabu salaati ilal xarbati yawmal iid baabu buntu as-salaati julli ilal xarbati jëm ci eh, aw xeet yawmal iid bisub iid maanaam xarba mooy xeet bu mag maanaam xeet eh, eh, xeet bu ndaw rimaax la tudd xeet bu mag nag moo tudd xarba maanaam kon bis maanaam xeet xeet boobu noonu di julli ci kanamam maanaam moom mooy comme saatir yii gisoon nañ ko buntu la ay xadiis la yoo xamante ne daf koy indiwaat nii mais mu nekk yoo xamante ne gisoon nañ ko ci. Euh, yenn yi ci bëri gisoon nañ ko ci li nga xam ne moom mooy bi ñuy gis affaire saatir maanaam birum saatir ci kitaabu salaa waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ngir ne xew-xew yi ci bisub eed la comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee léegi inshaa allah mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Muhammad ibn Bashar te moom mooy al imam Abu Bakr Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi ñu gën a siiwee ci bun ñu ñu xamee ko ci Bundar muy Abubakar maam ngir mokkal gu bari gi mu daan mokkal maanaam muy Abubakar al-Abdi al-Basri gane adduna téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ak juróom-ñaar maanaam téeméer at ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta moom tax lan sëriñ la ci waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp rahmatullahi ala al jami' mu ne qaala haddathana Abdul Wahhab te moom mooy Abu Muhammad Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid ibnu a euh, as-Saqafi rahimahullahu ta'ala di waa Basra moom itam génn àdduna téeméer at ak juróom-ñett génn àdduna téeméer at ak juróom-ñett fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Ubaydullah te moom mooy al-Umari Ubaydullah ibnu Umar ibnu Hafs ibnu Aasim ibnu Umar ibnu al-Khattab uh, al-Qurashi al-Adawi muy Abu Usman al-Umari di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Naafi' muy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma muy imam bu mag comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee di sëriñu ci imaamu maal bi sëriñam bi daanaka bokk maanaam sax maanaam ci wàllu xadiis muy sëriñam bi ci gën a mag rahimahullahu ta'ala bi ci gën a màgg kim ci kim ci gën a màggal moom ak imam az-Zuhri rahmatullahi alayhima moom mi ngi génn am na téeméer at ak fukk ak juróom benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ay hadisam nekk ci kutubu sitta an ibn Umar mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom tamit muy eh, eh, muy Abu Abdurrahman eh, di waa Makka ginnaaw ga mu nekk waa Madina Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam li nga xamante ne moom mu bokk ci muksiruna tamit nekk ci ëpp hadis ginnaaw sayyidina Abu Hurayra nekk ñaari junni ak juróom benn ak fanweeri xadis imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo ci téeméer ak juróom benn fukk ak imam al-Bukhari wéetoo ci juróom fukki xadis ak benn imam Muslim wéetoo ci fanweeri xadis ak benn mu ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekk na turkazu daan nañ ko sampal alxarba maanaam li nga xamante ne moom mooy xeet bu mag bi euh, quddaamahu ci kanamam yawmal fitr bisub euh, euh, bisub tëbës bisub korite wan naxari ak tëbaski summa topp yu salli mu julli maanaam su ñëwee di war a julli dañ koy daal di sampal maanaam ci la ñuy gisee li nga xam ne moom la baatu li yeneen maanaam hadith maanaam ila ghayri qibla ila ghayri jidaar bi sayyidna Abdullahi ibn Abbas waxoon radiyallahu anhu mu ne yu salli ila ghayri jidaar maanaam dafa julli ci loo xamante ne du miir amul miir maanaam li muy tekki mooy ci leneen la ci kanam leneen la julli comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisi woon ci jamono jooju gisoon lënt-lënt bi nga xam ne moom la ci al imam al-Hafiz ibn Hajar amoon rahimahullah ak li nga xamante ne moom mooy eh, ne wax ji maanaam mooy leeral mbir moomu wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu eh, ta'ala indi na ko hadith numéro 494 498 eh, dana ko indi 973 tamit allah maanaam euh, te moom mooy xadis bii ci tegu la maanaam ci buntu bii ci tegu dana ko indiwaat su ko indee foofu dootu ko indiwaat mu daal di jeex maanaam imaamu euh, muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro 501 imam Abu Dawud 600 xadis numéro 687 imam euh, an-Nasa'i xadis numéro 747 ak 1565 imam Ibn Maaja xadis numéro 941 1304 ak 1305. imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro 4614 4681 5734 5840 6286 6319 ak 6388 nañ gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' mu teg mu ne baabu hamlil anazati aw al harbati bayna yaday al imami yawm al-eid baabu buntu xamli yanu maanaam di téye ba di teg al anaza li nga xam ne moom mooy anaza anaza moom mooy xeetu xeet le nii bu am bant waaye bu fekk ci ci catli moom day am maanaam weñ lay doon loolu mooy anaza comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon awil xarbat wala boog xeet rek maanaam bay na ya day ci kanamu al imaam imaam bi yowmal eid bi suf eid bi maanaam comme que imaam bi fi muy jullee ab pàkk bu mag lay doon maanaam pàkk bi su fekkente ne daf fee ne te amul dara lu fi nekk maanaam dañuy daal di samp maanaam dara ci kanamam bu ko defee kenn bañ a jaar ci moom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci abwaabu sutratul musalli comme niñ ko gise woon ci jamono jooju walillahi alhamdu wal minna lool moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat ko fii maanaam ngir ñu xam ne xew-xew bii kat maanaam ne bisu it maanaam eh, tamit amul particularité ci wàllu googu maanaam teg samp gi nga xamante ne moom la ñu war a samp dara ci kanamu ki nga xam ne moom mooy imam bi loolu bisub iid maanaam nekku ci loo xamante ne dafa war a tax ñu daal ne ah comme tey iid la maanaam lii moom nañ ko maye rek wala boog comme pàkk lañu nekk bu yaatu wala luy wala yu mel noonu rek kon daal bii baax nañ ko bàyyi déedéet dañ ko war a def mun a qaala bil isnaad muttasil fi wal kitaab ilayhi haddasanaa Ibrahim ibn al-Munzir te mooy al imaam Abu Ishaq ibn Ibrahim ibn al ibn al-Mundhir ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay maanaam foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibn Qusay ibn Kilab moom muy <coughs> ah, al-Qurashi ah, al-Khuzami rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna ñaar téeméeri at ak fanweer ak juróom-benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Ibn Maaja ñoom ñaar ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ay xadisam waaye imam at-Tirmidhi génneel nu ko xadis waaye nag ci digdigalu imam al-Bukhari rahimahullah kon ñu gis ne ci kutubu sitta ñetti ñoom ñoo solo ci ñoo ko solo ñoo ko génneel ay xadis mooy imam al-Bukhari imam Ibn Maaja imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja xam ne ñoom ne imam Abu Dawud imam Euh, imam Muslim imam Abu Dawud ak imam An-Nasa'i ñoom solo luñ ko hadith rahimallahu al-jami' mu ne qaala haddathana al-Walid te moom mooy Abul Abbas al-Walid ibn Muslim al-Qurashi rahimahullahu ta'ala di waa Sham euh, maanaam nekk waa Dimashq euh, rahimahullahu ta'ala génn adduna téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamit hadith am nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana abu amr te moom mooy imam euh, bi nga xamante ne mooy imaamu waa Sham abu amr abdurrahman ibn amr ibn yahmad ash-Shami ad-Dimashqi te mu gën a siiwee ci imam al-Awza'i rahimahullahu ta'ala yoroon njiir bu mag boo xamante ne moom la ñu tudde al-Awza'iyya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom mi ngi gane génn gane adduna juróom ñett fukki at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna téeméeri at ak juróom fukk ak juróom ñaar rahimahullahu ta'ala moom mu ne anna qaala akhbarani Naafi' muy e, mawla sayyidina Abdullah ibn Umar an ibn Umar muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na kaana nekkoon na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaghdu daan na xëy ilal musalla jëm ci e, jullikaay ba maanaam bërëb bi nga xamante ne foofa la ñuy jullee ci bisub iid gi maanaam du rek ne dafay dem ci julli ga waaye ci julli te ci julli waay ba wala anaza maanaam ñu deg fekk anaza bi nag maanaam ñu teg ko bay na ya day ci kanamam maanaam samp ko ñu samp ko ci kanamam tox malu dañ koy yanu watum sabut ñu samp ko bil musalla ci bërëbu jullikaayu maanaam bay na yedey yi ci kanamam moom maanaam loolu mu daal di leeral ni nga xamante ne noonu lañ koy defee maanaam dañ koy yanu looloo tax imam al-Bukhari daal di tudde hamlul anaba maanaam waaye lan moom mooy leeral li tax nag mu daal di ci teg awil xarba wala boo xarba maanaam ngir ne baat bi ñëw ci hadith bi mooy baatu anaba waaye xadis bi ñu romb ci même xadis bi la ndax mooy xadis ci eh, mu jël ko sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum maanaam nga gis ni kon loolu day leeral maanaam moo tax imam al-Bukhari yi leeral fii ne maanaam comme indi riwaaya bi xam ne ananga indi mu wax ne l mën naa mën naa nekk benn ci ñaar yooyu yëpp amul différence bu ci am maanaam fa salla mu daal di julli fa yusalli bu ko defee mu daal di julli ilayha jëm ci moom maanaam mu daal di nekk saatir comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisee bañ ca tollo hadith bi comme niñ ko gisee imaamul Bukhari soloon na ko hadith 494 498 ak 972 jeex na moom tamit maanaam dootuñu ko gisati romb nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu xuruju nisaa'i wal xuyyadi ilal musalla baabu buntu xuruji génn gi nga xam ne moom lay génn an nisaa'u jigéen ñi wal xuyyadi ak maanaam ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi gis seenu mbaax ilal musalla jëm ci jullikaay ba maanaam mu ci jullikaay ba ngir ne ki nga xamante ne tamit moom moo amee mbërëg moom du dem ca maanaam moom du julli maanaam mën naa dem ci jullikaay ba waaye nag du julli te it du dugg ci jàkka bu dee jumaa la maanaam day toog day nekk ci biti ci jumaa ji ci biti bu fekkente ne ci jumaa la ñuy defee eh, julli gu noonu loolu eh, mu leeral moo tax mu indi rek baatu al musalla mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Abdullahi Ibn Abdul Wahhab te mooy Abu Muhammad al Hujabi rahimahullahu ta'ala di waa Basra génn àdduna ñaar téeméer at. ak ñaar fukk ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom comme niñ ko gise woon gisati ko imam al Bukhari rek moom moo solo ay xadisam dafa bokk ci afraadul Bukhari yi imam al Bukhari rek solo ay xadisam fanweeri xadis lan mu am ci saxeex bi ba saxeex bi jeex mu ne qaala xadatana Hammad te moom mooy ibnu Zayd maanaam rahimahullahu taala ngir ne Hammad ibn Salama imam al-Bukhari te bu dee Hammad ibn Usama maanaam ñaare imam al-Bukhari daf koy faral di leeral ne Abu Usama te beneen bi ci des moom mooy ni wa ba Basra la rahmatullahi alayhim maanaam kon moom muy Abdullah ibn Abdul Wahhab al euh, moom waa Basra la moom mu ne fi Hammad ibn Zayd ibn Dirham al euh, jahdami rahimahullahu taala muy Abu Isma'il al-Azraq moom mi ngi génn àdduna téeméer at ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Ayyub te moom mooy imam bu mag boobu Abu Bakr Ayyub ibnu Kaysan as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala génn àdduna juróom fukki juróom benn fukki at ak juróom ñett génn àdduna fanweer téeméeréelu at ak fanweer ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di imam waa Basra ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Muhammad te moom mooy al imam ibnu Sirin Abu Bakr moom tamit Muhammad ibnu Sirin al Ansari eh, dégg nga rahimahullahu ta'ala di mawla sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu di waa Basra génn àdduna téeméeri at ak fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Ummu Atiyya muy gisoon nañ ko léegi Hafsa radiyallahu ta'ala anha Nusaybat al-Ansariya radiyallahu anha annaha qaalat nee na umirna digal nañ ñu an nukhrija ci ñu génn al-awaatiqa ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen jigéen yi muy gor yi wa zawaatil xuduri ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroomu eh, boroomi eh, tant yi maanaam boroomi ruq yi maanaam mooy jigéen ñi nga xamante ne mooy jànq yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko wax maanaam jamono yooyu jànq yi dañ daan nekk ci eh, seen benn rokk ci biir nii seen néegu yaay nga xamante ne dañuy am kersa lool duñu bëgg génn maanaam buñ buñ bëgg nit ñi di leen gis ak yooyu maanaam ñoom noonu la daan mel maanaam eh, wa an Ayyub nee na mu ne noonu lañ la laa digé mu ne wa an Ayyub jëlee nañ ci Ayyub an Hafsa te moom mooy bintu Sirin maanaam gisoon nañ maanaam kon doo maanaam mu jëlee ci Euh, kon imam euh, euh, maanaam kon Ayyub as-Sakhtiyani imam Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah dafa solo xadis bi ci Muhammad ibn Sirin ak ci jigéenam muy Hafsata bintu Sirin radiyallahu ta'ala anhuma bi nahwihi ci xadis bu mel noonu waaye nag wa zaada yokk na fi xadisi Hafsa ci xadisu sayyidat Hafsa radiyallahu anha mu ne qaala dafa ne awwala boo qaalat mu ne al-awaatiqa maanaam jigéen ñu maanaam ñu gore ñi gor ñi wa maanaam mooy jigéen ñu mag ñi wa zawaatul xuduri ak ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy boroomu ruq yi mu ne wa ya'tazilna waaye nag naberu alxoyabu ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, jigéenu maanaam mooy ñu ñi gis mbërëg maanaam jigéenu mbërëg ñi nekk ci jamonoy mbërëg ñoom nañu bero al musalla jullikaay bi maanaam ñoom nañu xaw a dand tuuti maanaam bu ñu takk bu ñu takk rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ñoom ñooy jigéen ñooy ñi ci ñooy euh, ñiy julli sabab bi nag gisoon nañ ko léegi maanaam mooy li tax ñu ñoom ñu ñu ñu ñuy ñëw moom mooy barke boobu nga xamante ne moom moo nekk ci jotaay bi loolu kon moom mooy bu fekkente ne jàkka ak place yi nga xamante ne mooy place jullikaay yi bu waxtu julli jotee ñoom dañuy beru du ñu julli ànd ak nag nit ñi waaye bu julliw jotawul maanaam bu fekkente ne du jumaa maanaam du jàkka bu boobaa mën nañoo nekk ci biir nit ñi bu dee place jullikaay bi mën nañ faa nekk waaye su fekkente ne place la boo jamono ji nga xam maanaam mais dañuy nekk ci ginnaaw su fekkente ne nag jamono la ji nga xamante ne tamit maanaam jotaayu xam-xam la mën nañoo ñëw bokk ci biir nit ñi maanaam nekk ci ginnaaw comme ni nga xam ne noonu la noonu la ñuy nekke maanaam euh, góor ñi dañuy nekk ci kanam jigéen ñi nekk ci ginnaaw noonu lay nekk daal man maanaam mais ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo gis mbërëg ñoom dañuy nekk ci ginnaaw bu ñuy julli ñoom ñu taxaw ci ginnaaw maanaam deru bañ a bokk ci julli gi loolu moom la wax ji di tekki amma ñi nga xam bu fekkente ne nag ci jumaa la nag duñ dugg ci biir dañuy nekk ci ginnaaw euh, jumaa ji wallahu alam hadith bi gisoon nañ ko 324 351 gisoon nañ ko léegi 971 daañu ko gisaat 980 981 ak 1652 taxrij bi gis nañ ko léegi walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu xuruuju subyaani ilal musalla baabu buntu xuruuju génn gi nga xam ne moom lay génn ak subyaanu gone yi ilal musalla ci ah, jullikaay ba maanaam ñoom tamit xale yi dañ leen di yóbbaale bu fekkente ne dañuy dem loolu tamit day tegtale ne xale yi dañoo war a bokk ci li nga xamante ne maanaam nit ki buy def lu baax daf tay boole ay goneem bu ko defee ñuy ñu ñu daal di xàmmee teel a xàmmee lu baax teel xam xàmmee di dem ci place bu baax teel a miin balance yu baax yi loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy li jaaru ci gone yi waaye bu fekkente ne gone yi yow saa yooyu dem ci lu baax yi rek da nga bàyyi kër ga loolu boo yow da ngay manqué te loolu dañ koy faral di gis ci ñu bëri ci sëriñ si ak ustaas maanaam ñuy yóbbaal maanaam seen gone yi dañ leen di bàyyi tout le temps gàlle ba maanaam jamais jamais jamais ñu boole leen ci mbir yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, jaamu yàlla gi ñoom ñooy ci kër yi ñoom ñooy maam biñu leen boole ci dara tout le temps dañ leen di bàyyi kër loolu nag li muy faral di indi moom mooy euh, après maanaam kii day dem mais xale bi moom tout le temps day nekk ca gannaaw a gannaaw nekk koo xamante ne comme que mbiru adduna yi moom daf fay dem waaye mbiru yàlla yi moom jamais mu dem fa du ànd ak baayam du ànd ak yaayam jamais day def ca kër ga loolu li muy indi moom mooy day nekk nitu adduna après maanaam nekk ci ay caaxaan ak ay fo seytaane këf ko yóbbu nga naan temps man nangam nangam leer moom moo tax ngeen ñuy faral di gis lu ci ëpp ci sëriñ seeg ustaas yi ñuy faral di gis ne seen doom yi maanaam dañuy daal di nekk ñoo xam te ne mais carrément dañu nekk ci beneen côté bi maanaam mbir mi day jommal li ñu jaaxal nit ñi loolu nu mën a nekkee waaye fekk la ko waral mooy rek ñoom du ñu teew ci fi gone yi di teew bu ñuy dem ci bërëb yu baax yi du ñu yóbbaale gone yi bu ñu maanaam gone duñu leen yar ci dara loo xamante ne maanaam ngir ne ñoom dañuy dem ci lu baax la nekk ci yu baax yi daa iman waaye gone yi duñ ci bokk ñoom loolu moom mooy li nga xamante ne loolu moom moo koy indi waaye nag yóbbu sopp gi nga xamante ne moom la ñu sopp kon ci bisub Tabaski ak bisub Korité ñu yóbbaale gone yi ci place bi ñuy jullee loolu dañ koo tënk maanaam sopp gi dañ koo tënk ci su fekkente ne gone gi xàmmee na amma su fekkente ne nag gone gi xàmmeewul bu boobaa day daal di nekk rek lu dagan maanaam euh, ci ñu yóbbu ko ak ñu bañ koo yóbbu wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Amr ibn Abbas te moom Abu Usman Amr ibn Abbas al bi waa Basra rahimahullahu ta'ala e, bokk ci taabi'i taabi'i e, bokk tamit ci e, siqaati al-Hafiz ta'ala ne saduqun rubbama wahima Euh, maanaam mu nekk koo xamante ne sadoox euh, la moom euh, moom mi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna ci zulhijja maanaam weer at weer weeru tëbaski ñaar téeméeralu at ak fanweer ak juróom ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al Bukhari rek moom moo solo ay xadisam comme niñ ko gise woon fukki xadis ak juróom benn la euh, la am ci euh, saxeex bi mu ne qaala haddathana Abdurrahman te moom mooy euh, Abu Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala muy imam bu màgg boobu di imaamu waa di al Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari rahimahullahu ta'ala di waa Basra Euh, moom mi ngi génn adduna euh, téeméerelu at ak juróom fukk ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Sufyan te moom mooy al imam Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr as-Sawri rahimahullahu ta'ala di imam waa Kufa moom mi ngi génn mi ngi mm, génn adduna juróom ñett fukki at ak juróom ñaar ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna at ak juróom benn fukk ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta moom mu ne an Abdurrahman muy euh, ibnu Abbas ibnu Rabi'at an-Nakha'i te waa Kufa maanaam moom mu ngi génn àdduna téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cent ay xadiisam nekk ci kutubu sitta moom mu ne annahu qaala nee na sami'tu ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu muy sayyidina Abdullah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu habrul umma wa turjumaanul Qur'aan muy musnadam nekk junni ak junni xadis ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk imaam al-Bukhari imaam Muslim dëppoo ci juróom-ñaar fukk juróom imaam al-Bukhari wéetoo ci téeméer ak fukki xadis imaam Muslim wéetoo juróom-ñeenti xadis ci xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa qaala nee na xarajtu génn naa ma an-nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawma fitrin bisub euh, korite aw adha wala bisub tabaski maanaam nga gis ne kon ñoom ñaar ñoo ànda ndax sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko bëggoon ba nga xamante ne bi mu nekkee xale maam la la daan ànd ak moom léeg-léeg ci yenn bërëb yi maanaam ba nga xamante ne kon moom da daan ànd moom waaye moom fàttaliku bi mu ko fàttaliku mooy wane ne maanaam te moom xale la woon jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam te eh, jullit it ñi koy def ci li ko dalee ci ñaareelu at ginnaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba fukkeelu at beeg benn maanaam yëpp yenente bi sallallahu alayhi wasallam da doon julli julli it yi kon euh, li nga xamante ne maanaam moom fàttaliku na ci am na ci lu mu ciy mën a fàttaliku nee na kon nag génn naa ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa salla mu daal di julli summa xataba topp mu daal di xutba summa topp ataa mu daal di dikkee an nisaa jigéen ñi fa wa'azahunna mu waar leen comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee wa zakkarahunna mu daal leen di fàttali wa amarahunna mu digal leen bis salaqati ci saraxe comme li nga xamante ne hadith bi gisoon nañ ko rombati ko rombati ko euh, maanaam ci ay anam léeg-léeg yu gën a gudd léeg-léeg yu gën a gàtt comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon walilahi alhamdu wal minna maanaam kon fii nii dañuy gis ne euh, li mu wax ne man maa génn ak yenante bi sallallahu alayhi wasallam ci la ñuy xamee ne kon xale day daal di day daal di dem dañ koy daal di yóbbaale euh, kon hadith euh, bi imam al-Bukhari indi na ko hadith numéro 98 863 dana ko indiwaat ma indi woon na ko 863 959 962 964 900 77 dana ko indiwaat maanaam ak 979 naka noonu dana ko indiwaat 1431 1449 4895 5000 249 5885 5881 5883 ak 7325 euh, imam Muslim indi na ko ñeenti yoon xadis numéro 884 imam Abu Dawud xadis numéro 1142 1146 ak 1159 euh, imaamu.